teg boobu amatuñu yàllaa am ba li ñuy wax ci suñu borom daf mel ne suñu borom a koy wax ñu ne waaw tasawuf nag moom def naa war na am ah, définition dam war na am taarif dam taarif la ci ulama yu joxe war naa am ay ay charte bu joxe yooyu yëpp yaakaar naa ne dina day guddal kii bi rek hmm? Hmm? wax na ko ci misaal bi rek man eh, amata suuf fa bàyyi tal xasaale bi ñu di tekkal naa ism min asaba sumkan wa juan sumtan wa juan wajtinaabat bi te day gudd waaye benn bu ci nekk mën na la wax fu mu génne ci alquran wala fu mu génne ci hadis ngeen xam ne rek loolu kon tasawuf ci tasawufu sunni moom ci l'islam rek la sharia rek amul dara loo ci xam ne dañ koo jëlee feneen ñu seet définition yi bari bu si Ahmad Bamba ni ko waxee ci Masaalikul Jinaan wal xaasilu suufi yu aalimun amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin fa saara saafiya min al abdaali mun kaal qalbi min al afkaari munqati an li rabbi min al bashar musawiyan dina ayn madar ka lafdi yu ma fawqaha kullu qawi wa nasra min batniha illa maniya wa ka saxaabi wa ka qatri al maayi fi dolli wa saqi bila istisnaai man kaana hakada fa huwa suufi wala fudu lahu ala al ma'ruf tasawuf dëgg dëgg suufi li nga xam ne mooy mooy suufi dëgg borom xam-xam lay doon boo xam ne dafa jëmee xam dafa jëfee xam-xam dëgg dëgg dëgg te du jël mukk mukk mukk day mujj di nekk nit koo xam ne mboolem tikk-tikk yi ak nëx-nëx yi dañ na ci xolam nit du ko tooñ ba mu jàpp loola nit du wax moom lu bon keneen ba mu bét ca day sell ci lépp ba léppam sell fa saa saa see min la gaari moom tali alqat bi na lafkaari xolam day sell day fees dell ak xalaat yi jëm ci yàlla rek mun qad an yurabbihi min al day dog wat ci mbindeef yi fee maanaam day ànd ak mbindeef yi ci zahir te ci walis leen ànd ak yàlla ci biiram mooy li ñu xas wax ne al aarifu kaainun baainun maanaam kaainun fi zahirihi ma al xalqi wa baainun anhum ma al xaqi day ànd ak nit ñi ci zahir ànd ak yàlla ca biir bu ko nit ñi tooñee ni ko ni ma waxoon ci sëñ bi ci njëlbeenam rek mu xam ne suñu borom a ko dogal ànd gi muy ànd ak mbindeef yi ci kaw yërmande ak rafetal ak laabiire ak euh, matal xaqi sharia ak ponk yi ànd gi muy ànd ak nit ñi ànd gi muy wacc nit ñi ànd ak yàlla ci biir mooy li nga xam ne noonu la Cheikh Saadu Ali radiyallahu anhu ni mu misaale wali yi dafa ne amal wali wa laysa al waliyu allazi bissiiti yashtahiru wala allazi bi ulumi sirri yantasiru wala allazi yajmau aladiyafa yut'imuhum wala allazi kashfuhu yudra bihi xabaru bal al waliyu allazi fi llahi gaaba an al akwani ma lam yakun fi fihi ahdaru fa laylahu suwarun wa yawmuhu wa yawmuhu fa layluhu saharun wa yawmuhu suwarun wa layluhu wa yawmuhu saharun fa layluhu saharun wa yawmuhu suwarun wa nutquhu fikarun wa sam'uhu ibarun ila axirihi mu ne wàllu bi ki nga xam ne bi ci dafa am xam-xamu biir di ca jëfandiku ku ko tooñ mu duma la ku mu bëgg a jëriñ jëriñ la ku mu bëgg a lor lor la kooku du wàllu yow bi caa gën mooy ki nga xam ne dafa siiw ba adduna bépp dégg toll lu caagi nit nga xam ne itam dafa bari la tabe di dajale gan ñi di leen berndeel di faj aajo nit ñi ci saahir rek yépp na du kooku du caagi nit nga xam ne kashfam daf koy xamal lépp luy bëgg a am nga ne ko kuy wàll yi mu ne balil waliyu lazi fi llahi raaba an lakwaani maa lam yakun fi fi'li xadara wàll yi mooy ki nga xam ne dafa jeex ci yàlla ba ay jëfam yépp di yàlla walis mbindeef yi maanaam ci saahir mooy kaa inun baa mooy bi ñu Seydina Junayd bi ñu ko laajee ma sifatul aarifi mu ne lawnul maa i lawnu inaa yi ñu ne ko ma sifatul wali yi mu ne kaana huna fa zahaba bu njëkk bi dafa ne kaa in bàyyin bi ci mu ne kaana huna fa zahaba lu tam nii la voie mystique la voie mystique mysticisme musulman wala ni le soufisme parce que soufisme bu ñu ko waxee rek tasawufu l'islam la bu ñu nee mystique rek te waxuñu musulman mystique musulman wala mysticisme musulman duñu xam ne tasawufu l'islam la ñuy wax ndax ñenn nit dañoo am mystique waaye tasawufu l'islam moo ko am yoonu tasawuf nag dafay àggali nit foo xam ne ni ma waxoon sànq ne nit ki dana dem ba jaawale boppam ak yàlla dana dem ba jaawale boppam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam leer na leen ne am na ci wàllu xutbul xaw si ñu bari ñoo xam ne dañuy wax loo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jagleel Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu bi mu wax naan yonent yàlla nooxin ca mbënnam ma ak ndox mu bari ma sama ténq la tegu woon li muy wax ne yonent yàlla ayoba ca tawatam ji am juróom-ñaari at maa ko ñaanal lu wér yonent yàlla ibrahima bi ñu ko sànnee ca kàmbu safara ga nga xam ne taal nañ ko ba lu dox digganteem ak asamaan daan ci gannaaw daanu ca sama sama sama mbóot moo ko sowe waxaw wax yunus bi nga xamee ne jën wa wan ne ko man maa sant ngaaga ga mu dëq ko ba mu jeex xam ngeen loolu itam sëñ wax na ko fi nga xam daf mun ko Moussa mun ka waxe beneen laaya jëm Moussa labaloon Firaw na loolu labal bañam ya xotti mbeex ma ilaaxiri ba ne Cheikh Dabani moo leen joxoon mbóotam yi nga xam ne wàllu bi day dem ba kon seey ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dootu xàmmee boppam ak yonent bi bu xoolee daraja yonent bi lay gis bu xoolee loxoom loxo yonent bi lay gis bu làmbee yaramam yaramu yonent bi lay def lamiñam bi bu ko dee daj bi dee waxe li wax yonent bi lay wax alayhi salatu wasalaam xam ngeen yooyu yëpp ci daraja yonent bi lañ leen mayee loolu waaye gis ngeen gaane nga xam ne dem nañ ba àgg ci yonent bi àgg koo xam ne dara mu ko weesu dañoo jaxasoo ba mel ne suukar su ci ndox xalaat de moom rey nañ ko ndax baat bu mag bi mu wax ñu ne sharia rey na ko ñu ne lu wax mu ne mbub mii day li ci biir yàlla dong maanaam yàlla sol mbubb mii dem ba ne anal xaq man maa yàlla maa dëgg dëgg nga xam ci turu la bokk man maa yàlla maanaam booy bustaani man maay yàlla kenn ki def tamasul ci wax ab ak um, abu noir dal ne raqa zujaaj wa raqat alxamru wa tashabaha fa tashaakala al amru fa ka annama xamrun wala qadaxun fa ka annama qadaxun wala xamrun li nekk ci weer bi dafa sell selab leer mu di ndox mi bu kii feesoon weer bii ko ëmb itam dafa yendeer bu baax dafa transparent maanaam yemul ci translucide dafa transparent boo xoolee forme bi da nga naan weer bi rekk fi neen ndox nekku ci boo xoolee ndox bi da naan ndox mi rek fi ne weer bi nekku fi mu ne ñu ne ñoo ak suñu borom noonu lañ demee suñu borom tabaraka wa taala butéelu ndox bi boo xoolee forme bi da ne ndox néewu ci bu feesee dell da ne butéel bi rek fi nekk amul ndox waaye boo xoolee melow ndox mi da naan ndox rek fi nekk butéel bi feeñatul maanaam formam rek fi nekk waaye amul melow melow mi melow ndox mi yóbbu na ko mooy law nul maa i law nu inaan ii gaañu ni loolu ñu wax nga xam ne am na lu ñu tuddee xulul xulul lakk téere ibnu arabi génne ko andalus mooy mooy espagne gi mu nekkoon ba mu ñëw ba damas sax fa ba génne fa àdduna ñu ne ko yow nee nga nee ñu kenn xamul ruu mu nekk ci yaram nga ne xam nga ko ñu ne kenn xamul kañ ngay dee nga ne xam nga ko ñu ne kenn xamul kañ saa di taxaw nga ne xam nga ko ñu ne juróom yi ci sóotu Luqmaan kenn xam ko nga ne xam nga ko danga ñuy fontoo génnal yow doo wax dëgg la li xam ne lépp xam na na ko bu leer bu wér bu wér beneen xalaat la boo xam ne sax duñu xëy na am temps misaal ko mooy réincarnation foofu it dafa am yu bari yu xaw a duro la doctrine de la métempsycose nga xam ne dafa li séeréer si gëm ni nit ki bu dee day dikkaat nga xam ne bu ñu amee doom mu dee bu ñu amati doom mu dee dañuy dagg ci moom cër wala baaraam sax dañoo ne bu dellusee bu judduwaatee day indaale baaraam bu manqué boobu du dee ñu ne parce que mooy dellusiwaat naka noonu itam doctrine xam ne dañu ne roo day dem dikk ay cycle lay am bu fekkee ne nit ki dee na roo boobu génn keneen kuy waaj a juddu mu dugg ca judduwaale ko waaye bu fekkee ne ki mu newoon ci moom ba mu faatu doon jaamu yàlla wala muy def lu baax roo gi day a xaw a gën a si yeneen jëmm ju gën jëmm ji mu nekkoon ba muy nekk yonent mu nekkee yonent nag matal cycle bi dootu dellusi bi ma nga ca leer yàlla yi di di sëmb ak a tëmb mooy àjjana d'après ñoom non nga xam ne kon euh, waaye dinañu résurrection maanaam euh, euh, ki dindi nañ ko sànni fee dindi nañu siraat sànni fee dindi nañu layu bis penc ba taxawaay ba dindi nañ ko sànni fee dindi nañu ay kawsaraat yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi misaal na ko yëpp dindi nañ ko kon teg fee bu fekkente nag nit ki roo gi nekk ci moom waa ji dafa saay-saay di def yu gën a bon waxtu xamee ne roo gën na tilim ba tilim ba tilim bu génnee ci moom buy dellu si day dem ci yeneen jëmm ji ko yées di ko féete suuf gën koo ñàkk fayda ba muy dem ci ay baahima bu muy àgg ci mbaam boobu bu ko defee moom it mu mu matal siikalam ci lu wan dootu dellu si waat ma nga safara di mool di tëmb di wëndeelu ci ci ci biir safara si ci ni dog yàpp yi wëndeelu buy mën a buy bax kon aji wax jooju nga dafa n ràq zujaaji wa raqatil xamru fa tashabaha fa tashakal lamru nga xam ne li muy wax ump na leen ndax li ma waxoon sànq ne ba ñu xam ko ba ñenn ñi ñu rey leen ci ñi leen ci rey du ñu am xaq duñ ci am bàkkaar ndax sharia la dëggal waaye ñoom itam duñ ci am bàkkaar ndax li ñuy wax dëgg waaye nag dañ leen a santul woon ñu feeñal ko ñoo ko feeñal tooñ seen bopp ba ñu rey leen te saa yoo koo dafa bëri de. dafa dafa bëri waa suufi bi day liggéey ba àgg ci fatx li ñuy wax fatx mooy léegi kiiraay yëpp ñori nañ ko mu ngi jàlloog xaqaat yi maanaam mu ngi jàlloog réalité yi ne mooy kumpa yi bu boobaa li ma waxee woon ci kii sirrul masoon moom la Abu Yusuf Bistami radiyallahu di wax ne aarif billahi amul subaa am amul ngoon. amul bërëb itam noonu nga xam ne malaaka noonu la mën a soppee jëmmam téeméeri jëmm mën a changé itam jëmmam ba mel neneen mën a nekk noo ci bërëb yu bari noonu la aarif di mel ci baatin nga xam ne jëmmam dana nekk fi ñuy jàlloo moom mu nekk ca Makka wala mu nekk ca Indochine di julli wala muy woor wala muy waxtaan ak ay nit wala muy liggéey la muy liggéey Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu nekk na ci Damas ci Dimashq benn waaye di ko saaga ci Andalusi mu dal di dessiner nit ka dal di fab paaka rendi ko dal di sëpp paaka bi ci Andalusi ñu fekk waa ji ñu rendi ko sëpp fa paaka ba paaka bi muy jublu arab yi amee woon kon euh, moo tax ñu ne aarif euh, amul espace diggante euh, les îles Philippines foofa ku fa nekk ak ki nekk fii doo yem ci moom jëm ci amul itam temps maanaam amul suba ngoon moo di temps bi amul kii gudd loolu misaal yu bëri euh, Cheikh Abdoul Wahab Sha'rani ci sëriñam boobu ñoo Cheikh Ali Al-Khawas radiyallahu anhuma fekk na ko muy julli timis mu agsi fekk ko ci ñaareelu rakka bi misaal naa waxtaan waxtaan ko ci conférence yu bëri bi mu dikkee fekk ko mu tari nekk ci rakka ñaareel bi tari Fatiha ba tàmbali tari li Hidaayatu ci bopp Baqara tari alxuraan ba fekk ko ci li Hidaayatu Qurayshin ba àggalee ci naasi fa faakee jeexalagul lii laaj Quraysh loolu ñu wax ne bi nga xam ne waa ji dafay diingat wàllu bi ne woon fukki junni yoon mën naa ko wàcc alxuraan ci bis ñoo ko da ngay fen da ngay fen benn aalim boo xam ne dafa bari xam-xam ba bëgg a dee ànd ci ñu koy weddi waa daal di téye nopp aalim bi rek ne ko kax mu daal di xëm ba ximali ko bi ñu koy laaj mu ne waa ji a bi wax na dëgg bi mu ne kax daal mbooy xarafi alquran yëpp te duggal na ci sama xol bi tax mënu ma koo supporté si moo ma xëlal waaw ci sëñ bi nag dama bëggoon wax ba noppi ma soog a dem ci sëñ bi ma tëb yi yëpp mu dem ci sëñ bi en tout cas moom moom mu ngi aju ci yéen yéen daa dem rek sa nekk sa bopp bañ a sonn waaye man daa dem bu baax a baax. ah man abdoulaye Ndela. Ndela yi baax na sax de. waaw. melo yi nga xam ne gaañu ñi dañ koy melo di ko feeñal ci seen jëf léeg-léeg ci seen wax am na ñoo xam ne weesu nañu stade yooyu te duñ feeñal dara lu ñu karaama yu mel ni que Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu nga xam ne bu tegee benn jéego ci suuf ba fa suuf yem ak ba fa asamaan yem kanuy tàkk kanuy aras yi tàkk junjur yi tëgg ni Cheikh Abdou Qadir waxee woon ne tubuli fi sama wal ardi doqat wa saa usi saarati qad badali ko sax ci question ba nga xam ne moom lañu doon débattre barki bi fële ci mbiri boobu sëñ ma dikke mi posé woon te demoon ba ci la musicalité du verre mm, bàyyoon na fi nga xam impact bi mu am ak nit yàlla yow ñoom ak fa ñu toll abru ci woon ndaxte conférence keneen la woon te it question ba dafa précise fi mu yem rek ma yem fa mën na am bu fekkee ne posé nañ question wala temps bi maye ko mu jaar fa ndax lu mbirum musique dafa am yu bari yu ci aju dafa bari yu ci aju ak nañ ko mën a déggee ak li génne feccum darwish yooyu ak feccum yoon yàlla Daawuda alayhi salaatu wa salaam daan feccal suñu borom ak tabala yooyu nga xam nit yàlla dañ leen koy dëggal ay mbir yu bari yu doy mu ngi ci biir xam ne dafa correspondre rek ci tempérament yooyu aarifoona billaah yooyu ak fa ñu toll ak la muy misaal ak leen di jox moo koy waral ah gaañu bi nag wute nañu ci seeni i tempérament wute na seeni i am sije wute na eh, béréb yi ñuy juddoo yi ñuy dundee itam dana waral seen bu wute nit ñi ñu fi fekk war a jëflante ñoom war leen a gindi itam dana waral seen bu wute ci yu bari gannaaw loolu itam seeni naanuwaay day wuute wuute yu bari dangeen dégg sax ñenn ñi nga xam ne dañuy xaw a fóon tuuti maarifata xamuñu ko dëgg bi ñuy wax ci ba mu Imam al-Ghazali di wax naan laysa fil imkaani abdaa mimmaa kaan te fuqahaa yépp way ko di ko dal ci kawam te aarifoona yépp ànd ak moom ñu ne dafa naan ci naan waay boo xam ne kenn naan ci ku dul moom ni nga xam ne aarifoona yi kenn ku ci ne mën na am benn naan waaye boo jagee boo jagloo nga xam ne yow rek yaa ko moom te ñu ci des am anduñu ci loolu ku mel ne si Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu loolu concerné wu ko ndax mboolem maqaama yi awliya yi yépp bu ci nekk daf ko dafa bokk ak yow maqaama moom ba noppi ëppale la ca ba noppi nag doon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci wet goo xam ne xutbul xaws rek moo ko ciy doon keneen dootu ko ci doon boo xamee ne nag wali bi àgg na ci fana fana étape la boo xam ne tamkiin moo moo moo koy mujj tamkiin it baqaa moo koy mujj xam na al baqaa bi zaati ak al baqaa bi sifaati waaye bala ngay def bu mushahada ngay njëkk a jaar waa ji toll ci mushahada day nekk daanaka noonu ki ci tamkin tamkiin na ki nga xam ne moo àgg ci baqaa yooyu sax day xoot nanu bàyyi mel noonu nan dellu siwaat teg ci soufisme tasawufu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu tasawufam mooy ragal yàlla dëkk ba àgg ca li nga xam ne moom lañu tuddee sidratul muntaha abdul karim jiri ni mu ko gisee mooy dayub iman dayub yaqin boo lutee koo xam ne dara mënu koo weesu dara mënu faa weesu nga xam ne borom tam kii nag euh, borom baqaaw yépp fa la mën a yem du malaaka sax mënu koo weesu yonent noonu muy nag moom li nga xam ne noonu la gisee ne mooy njollaxtan la nga xam ne mooy catal catal fa mbindeef mën a yem nga xam ne ay car yu bari yemoole mu tànn ca benn boo xam ne nee moo ko gënal moo di nekk abdullahi nekk abdullahi wa xaadimi rasulihi ñu ne abdullahi moom ay yonent suñu borom jagleel maanaam euh, jox na leen martaba boobu ci alquran qaala inni abdullahi mu alkitaba wa jaalani nabiyyan wa jaalani mubarakan xam ne ndegam yonent weesuwul abdullahi kon abdullahi dara mënu koo weesu waaye awliya yi am nañu jagleel nekk nga nekk abdullahi nga dem ba ñu goreel la nga xam ne da ngay nekk jaarullahi ni nga xam ne nee ñu sëñ bi daana ñaan suñu borom naan yaa rabbi yaa rabbi ba mu ne ko bul wax yaa rabbi di wax yaa jaari sama dëkkaale xam ne dañ lay jagleel ngor maqam la moo xam ne kon bu fekkoon ne Abdullahi am na maqam mu ko féete ko dañ naan ki am xor xor ya nga xam ne dañ koo jagleel dañ koo may boppam mu am ngor boo xam ne dootu jaam ah lu yàlla nu moom am na rëdd wax doo ko weesu ci nekk jaam waaye nag am na leneen lu ñuy tuddee ngor nga xam ne dootoo jaam am na leneen lu ñu koy tuddee loola. boo ca àggee boo dellu see ci nekk Abdullahi sa tànne tànn tànn lay doon ak tànn goo xam ne mooy dellu si gannaaw nag maqaama bu mu doon rek nit ki dana am ñu mu ko bokkal ba ci xat mu bi ñu xam ne dañu ne kenn rek koy doon du amul ñaar ndax xutbul xaw su kenn dana ko doon waaye bu fi jógee dana ko doon waaye xatmu moom ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn rek a koy doon te am ñaar ñu ko woote kenn ku ci nekk wax lu tax ñu mën laa dëggal mu am nag benn boo xam ne moom amul mosuñoo dégg keneen ku ko woote ñu jagleel ko sëñ Tuubaa mu di xadimu rasulillahi ki nga xam ne mooy asna xadim ndax xatmul wilayati euh, alxakimu Tirmisi ci téere boobu mu tuddee xatmul wilayati moo njëkk a wax ne xatmu bi bu ñëwee sama tur lay tudd man Mouhamad ibnu Ali moom laa tudd te danaa posé fii juróom benn téeméeri question yoo xam ne xatmu bi rek koy tekki bu ñëwee moo koy mën a tontu Muhyiddin ibnu Arabi bi mu ñëwee tudd Mouhamad ibnu Ali ne moom moo tekki euh, laaj la mu ne ñetteelu preuve bi moo di dama taxaw ci kanamu kaaba gi kaaba gi ñëw di ma wër ba juróom-ñaari yoon yi mat mu nekk fa mu nekk bind yi di détaché di ma wër di ma wër ba mu àgg mu des bérébu ñaari birig man sama bopp ñu soppi ma birigu wurus ak birigu xaalis ma ñëw sakk bërëb boobu nga xam ne euh, amul woon birig ñu ne ma yaay xatimul wilaayati yaay bi ma yajraul adana xaada fa président de la république Abdou Diouf mi ñu yónni fii ñu ñëw toog sa wet ànd ak ambassadeur Keba Birane Cissé mi nga xam ni moo toogal Sénégal fii ci mbootaayu xeet wi ànd itam ak ministre Mamballa Sy mu koy jàppale di rafetoo itam euh, ambassadeur Ibrahima Sy mi nga xam ni moo fi toogay mbootaayu Afrique fii ci mbootaayu xeet yi di la indi nuyo président de la république ak nuyo premier ministre Habib Thiam nuyo bu gën a sell nuyo boo xam ni bii amul ab di la indi itam nuyo boo xam ne bii ñu ngi koy nuyu sa doom yu tedd yi ànd ak yow ak muqaddam yi ànd ak yow jógee Sénégal di lay indil nuyoo sa taalibe nekk Washington ak taalibe yi nga xam ni ñu ngi ci yenaan état yi fii ci États-Unis d'Amérique di la indil itam sëñ bi nuyoo boo xam ne bi sama bos la mu di nuyoo taalibe di nuyoo xarit sëñ bi ñu ngi rafetluwaat sa ñëw fii ci Amérique ndax sa ñëw fii ci Amérique dinaa ko di wax ñëw bi daf ñuy indil tawfeex daf ñuy indil xeewal dafay gën a xal yoonu lislaam fii ci amerig dafa nekk itam loo xam ne lii dafay defar taalibe yi fii tey ak ëllëg ba tax na at mu jot dañu yàkkam ci bis bi am bu ñu seetloo juróomi at yi ñu passé ba ñu commencé activité yi nga xam ni moom la ñu def di màggal liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Amérique gis nañu naka liggéey bi gën a yaatoo gën a taxaw gën a rafet taalibe yi nekk sa gannaaw di ko dox ak yow gis na itam ni bis ak mu jot kuréel gi ak mbooloo mi day gën a yokk tabaarakallah gis na itam ni ak mu jot état yi nga xam ne ñoo nekk États-Unis fii ku ci nekk léegi yaa ngi bëgg Euh, recevoir la ca fa ñu nekk bi ci mujj moo di ki dem rek sëñ bi nga ñëwoon Washington maire Washington jox la benn programmation boo xam ne bii nangu na ni ca Washington bi nga xam ne mooy capitale yi États-Unis d'Amérique mën nañu wax nii sax mooy capitale yi àddina bi léegi nangu na ni am na bis boo xam ne bii dina ko yellal Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi liggéey itam commencé nañ waxtaan ak meeru Atlanta ak ña fa nekk pour euh, bu neexee yàlla Atlanta itam ñu am fa benn proclamation boo xam ne bii dañuy liggéey liggéey bu mel noonu ci Atlanta yaakaar naa ne loolu bu neexee yàlla fii déwén dinañ ko am incha allah di la yëgal sëriñ bi ni président de la ngi lay yëgal fii nii mbokku taalibe yu nekk fii xam na seen taxawaay xam na seen yittéel xam na seen bëgg bëgg bu ñu bëgg réew ma ba tax na moom ci boppam jox nañu toujours ay ndigal yoo xam ni daf ñu ni ñuy seet ñooñu ci bitim réew lan moo di seeni soxla lan moo di seeni itte ñu jóg ci pour dimbali leen ci ci loolu ci lañu ñu commencé ba léegi yaakaar nañ ni dinañ fi am banqaas boo xam ne bii BHS banque dinañ ko fi taxawal mu mën a dimbale taalibe yi ku bëgg yónnee xaalis ca réew ma yónnee ko ni ko bëgg fii sëriñ bi ma toog di wax ak yow ci turu président de la république am na benn mission boo xam ne bii Ousmane Blondin Diop ak Daouda Faye président de société ñu ngi fii defe naa sax ci mbooloo mi dañu ñëw fii pour yëgal nit ñi yëgal taalibe yi ni am na benn lotissement boo xam ne bii mu nga Sénégal ñu ngi koy def war na am lu mat junni ak juróom-benn téeméeru terrain ay kër yoo xam ni dañ koy joxe ba ñu tolloo ci di ko joxe nag président de la république dafa ni bu ñu fàtte kat sama njaboot ga nekk ca bitim réew na ngeen dem Italie na ngeen dem France na ngeen dem États-Unis d'Amérique eh, nga wax ngeen waxtaan ak ñoom ku ci bëgg ñu yombalal la ko nga mun cee am mission boobu yaakaar naa ni commencé nañ liggéey ak taalibe yi commencé nañ liggéey ak Sénégal yi fi nekk ba yaakaar naa ni fii ba samedi xëñ na dossier yu bari dinañ ko ci mën a yeggale di la yëgal itam sëriñ bi nii comme ni ma ko daan waxee taalibe yi nekk fii ci sa ndigal ci sa digle ah wax dëgg yàlla taalibe la yoo xam ni kontaan nañ ci seen toogaay ci réew ñu ngi jàpp seen liggéey di daan seen doole ñu ngi topp seen diine ñu ngi jàppoo nekk benn ba tax na ñu ngi sàkku sëriñ bi nga ñaanal leen ñu gën a nekk ci jàmm yàlla dimbale leen ndaxte li ñuy def fii ñoom ñépp ku ci nekk subaak ngoon sa xel yépp Sénégal la nekk loo am itam Sénégal nga ko bëgg jëmale bon nag sëriñ bi taalibe yooyu ñu ngi lay firndeel fii nii taalibe yoo lañu yoo xam ni seen taxawaay rafet na nekkuñu ci dara loo xam ne li tere nañ ko wala charte bi wala charia bi dindi na ko ba tax na ñu ngi lay feddli loolu ci ñoom lii la yëgal itam sëriñ bi nii ci ki nga xam ni mooy balloo di ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaayam taxawaayam ci biir taalibe yi taxawaayam ci dimbale sénégalais yi nekk fii ci New York ak ci Amérique taxawaayam itam ci fexe taalibe yi nga xam ni dañu jóge Sénégal ak taalibe américain yi nga xam ni ñoo nekk fii ñu nekk benn déggoo liggéey topp itam ndigal yi nga xam ni moom ngay joxe toujours boo fi ñëwee di yëgal ni ci liggéey boobu itam ñu ngi ciy sant bu baax sëñ Moustapha Mbacke taxawaayam rafet na di sant président daayira yépp mënuma tudd ku nekk sa tur di sant itam président association yi nga xam ni taxawal nañ ko ñoom ñépp sëriñ bi ñu ngi liggéey pour fexe sénégalais yépp taalibe yépp nekk benn mun a liggéey fii ci jàmm mun a liggéey fii ci ni nga xam ni noonu ngeen ko bëgg di ñaa ñaan rek nga ñaanal ñu euh, waxtaan woowu nga xam ni somboon nañ ko ca Washington mu di ñu taxawal benn fondation fondation boobu mun a taxaw ba ñu muñ ci dimbali liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def ci lislaam ci Sénégal ak ci àddina yépp di ñaan itam taalibe yi ndigal yi nga xam ne sëñ bi moom la fi joxe fii ñetti at yi ñeenti at yi passé yépp muy am kër daaral boo xam ne bi al islaam la ci États-Unis d'Amérique fii ci New York loolu ñu taxaw ci ñu yàggale ko ni ko sëriñ bi bëgge <coughs> loolu sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal taalibe yi ci ñaari fonk yooyu e, ñu eggali ko taxawal fondation bi am kër gi pour ubbi ci daaral islam sëriñ bi ñu ngi lay ñaan itam ñu jël jotaay bi ñaan la nga may ñu ñu tàggoo ak mbooloo mi fii ci New York tàggoo ak taalibe yi euh, yàlla def na ni am naa fi juróomi ak di liggéey ak ñoom liggéey bu gën a rafet ñu jàppale ma taxawuma ba sama liggéey toll fi mu toll teg ma war a dem xëj na feneen bon jotaay bu rafet bii nga teew fi duma mun lu dul eh, ñaan la ma tàggu fi taalibe yi tàggu fi mbokk sénégalais yi fi nekk yépp et la itam sama gërëm gu ma leen gërëm ñoom ñépp dinañ ma jàppale fii jàppale ma tant que ambassadeur jàppale ma itam en tant que talibé jàppale ma en tant que sénégalais boo xam ne bi li ñu doon yëngatu yépp lu jëm ci Sénégal la ak loo xam ne li dafay defaral Sénégal bon nag ñu ngi leen di gërëm ci loolu bala maa jeexal sëriñ bi dinañ la ñaan nga ñaanal comme ni nga ko daan defee toujours président de la république ñaanal gouvernement Sénégal ñaanal addina bi yàlla defal ñu jàmm ñaanal itam taalibe yi yàlla ubbi leen seen wërsëg may leen jàmm fii ba li ñu bëgg yëpp ak li ñu naal yépp yàlla eggali ko ci sa barke ñaan ak barke Cheikh Ahmadul Bamba ñu lay ñaan nga ñaanal taalibe yi ñaanal mbokki euh, euh, americain africain américain yi nekk fii te dugg ci yoon wi di ñaan itam ñu gën a bari ñëw fekk ni ci yoonu islam bi nga xam ni moom ngay xàll bis bu nekk ñu ngi lay gën a jiital son excellence monsieur Bernadette Ka ak l'ambassadeur ak le ministre Ibrahima Sy ak Mame Balla Sy ginnaaw ba it ñu ngi nuyu imam bi di nuyu tamit président Ballo ji di nuyu taalibe yi yëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci liggéey bi fan yëpp di ñi doon def conférence yi te ki ci jiitu di sëriñ Sam Mbaye di ñoo xam ne liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee woon mooy loolu ndax ay bis gi am yëpp waxtu wu nekk. def nañu ci taal bi ak nit bi loo xam ne bu ñu fi toogoon ay at di ko jàng ci ay classe duñu ko man ba tax na seen ñëw loolu bokk na ci li gën a yitteel sëñ mi ngi leen di sant di jiiteel sëñ Sam bi nga xam ne mil daanaka léegi militaire la ci mbir mi ak ñi mu àndal di sëñ moo Guèye ak Moustapha Lay ak sëñ Salif Salam ak Cheikh Guèye ak ñi ngi xam ne ñëpp ñoo nekkoon di loolu mi ngi leen di gërëm xam ne loolu mooy liggéey bi li ci desit mi ngi koy beral taalibe yi tamit ndax euh, liñ war a def yëpp def nañ ko ndax daanaka at mi yëpp ba fi sëriñ bi ba tey waxtu wu nekk ay bés bu nekk danañu daje ngir bés bi bu bés ba egg egsee ñu bàyyi seen lépp nekk ci bàyyi seen doole bàyyi seen alal bàyyi seen waxtu lépp ñu di ko def ngir lislaam euh, li ci desit mu gërëm na ko président Ballo ji mi xëy na ci kanam tuuti dañ ko gën a dolli di xamal it ambassadeur bi ne ko wax bi mu wax yëpp rafet na ñu ngi koy sëñ bee ko ñaanit mu def li ko nuyu bi mu nuyul président de la république ak premier ministre tamit ñu ngi moom itam mi ngi koy xamal ne taxawaayam rafet na ci ñaari wàll yëpp wàll bi mu fi wàlloo muy liggéeyam ak wàll bi nga xam ne mooy wàllu taalibeem ñaar yëpp matal na ko yàlla na ko yàlla dimbali ba mu mën a nekk yàlla matalal ko liggéeyam foofu defaral ko ko bëgg ñi fi des it ay kilifa ne moom te waxtu bu ñëwee ñu bàyyi xel lépp ñëw toog sëriñ bi mi ngi leen sant di leen gërëm bu baax eh, li ko yëkkati nag sëñ bi fii mooy li ko daan yëkkati rek mooy te lislaam bi lim ci dublu rek mooy jaarale ko fi ko Cheikh Amadou mooy li nga xam ne mooy di yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne taraktu fi gumaadin tamassaktum bihi falan tadillu abadan kitaabullahi wa sunnati bàyyi naa ci yéen loo xam ne su ngeen ci saxee bu ngeen réer mooy alquran ak sunna sëñ Tuubaa nekkoon ci loolu ñoom itam ñu jëkk nekk ci nekk gi dañoo jàkk jàpp ne rek yonent bi sallallahu alayhi si sallam diine la du yonent boo xam ne dafa am waaso boo xam ne fa la nekk ba tax na foofu rek ñoom rek ñoo war a jóg wante ñoom dafa nekk koo xam ne ñoom ñii dañoo jàpp ne responsabilité islam yépp ñoom la war bu ñu dee dem fu nekk dañuy def ne rek ñoo fa war a yóbbu l'islam foo islam yóbbu eggul jàpp ne ne ñoom ñoo fa egg ñoo ko fa war a eggale ko booba responsabilité lañ moom lañ jàpp ne moom lañ gis ci islam loolu tamit moom la Cheikh Amadou Bamba jàppoon ci islam ndax eh, jàppul ne rek diine dafa nekk foo xam ne am fu mu dëkk te eh, nii ñu ko jàppe ñoom ak ni ñu ko defee li Sëriñ Sam doon léegi ci tasawuf am na solo lool ci ku gëm ndax dafay am mbir yoo xam ne ki ca nekk il faut nga di ko leeral xam ne am na ñu ko jiitu woon ndax li ma waxoon keroog rek ne ñu ci bare di ko xam baax na ndax waxoon na fële ne euh, léeg-léeg nga dégg lu demee ne loo xam ne day wuute ak lu nit di def boo ko defee nga defe ne loolu waxtaan la wala wax neex te fekk demewul noonu ñoom nit yàlla yi dafay dañuy jeex ci yàlla ba duñ xameetuñu seen bopp ak yàlla moo tax bi Cheikh Ahmadou Bamba di wax ni bi muy nekk ci géej gi bi di ko nattu xam na ne moom bu nekk mu àdduna dem suñu borom diggante ak moom ba noppi mu dem ba ci biir mu di ko ñaan dara du ko def moo tax bi mu nekkee ci biir ndox mu te tubaab bi ne ko da ngay jàpp ñu defee ne lu ne la nee dafa xam ne rek gëm rek la boo fekk na xolam dara nekk ci lu dul yàlla ndax dafa xam ne eh, ki nga xam ne moo jël gaal muy dox ci biirum ndox mu attanu ko moom kese akub dara mu xorom na koo mën a attan eh, ba tax na loolu gëm yooyu mooy nit ñoo ñoo xam ne kenn mënu leen a jàppee ci nit loolu moo tax yow mel noonu ñu di ko leeral ci ngëm ci baax ndax euh, li ñu waxoon ci ne bi euh, xawaari jolu yi nekkee di di nga si na li dem naan di ko gaarawale naan att yàlla rek koore léeg-léeg nga dégg ko wax boo xam ne day wane rek ne nit mënul def dara nit mënta nekk mënta def dara sidna aliyu am ci ñu koy gaarawale naan bi mu attee ab attee ba noppi ñu romb naa ko ate moom yàlla rek koore benn nit warul atte mu ne wax nañu dëkk wante loolu dafay nekk léeg-léeg kalimatu xàq uridi biha batil léeg-léeg ñi dafay wax benn baat boo xam ne sax dëgg la waate fekk ak neen la ci jublu ba tax ne di leen leeral ni ñuy gëne ci diine di leen leeral nit yàlla yi fa ñuy toll daf ci am baax waaye li tax sëñ bi jóg nag mooy mbir mu nekk dafay am mbir yoo xam ne dafa laaj nit ki di ko waajalal ëllëgëm ndax sëñ bi li tax muy jóg di dox di sonn duug ak ku ne xam na ne toog noppalu moo gën neex ku ne xam na ne tamit euh, bu fekkonte ne ab bëgg-bëgg rek la mën na ko cee bañ a fekk ndax seetlu dañ ne bu dee wàllu am am wala wàllu leneen ñoom doywuñ ko dara ndax koo xam ne doo lekk lu doy doo sol mbubu doo def benn bànneex kooku kon xam ne doywuloo dara wante dañuy jàngale rek ndax seetlu nañ ne bi mu ñëwee fii Eh, moom ci boppam li ay xalaatam mooy amul dara loo xam ne préparé la na ko kenn daf mbooleen li mu am loolu man mën naa ko wax lu xëy na du lu ñu war a wax ci biir mbooloo wante dafa am mbir yoo xam ne dañuy mat di leeral ndax dina il ngay wax lu nekk eh, amul dara loo xam ne moom lal na ko boppam lépp rek wax fa ko def ci turu yàlla yàlla moo ko moo préparé wul kenn defe naa ni tamit benn doomu sëñ Tuubaa boo xam ne da nga dégg mu ne diw sama dooma doo ko dégg xanaa diw gañ mooy wax maay doom wala nga dégg ñu ne mu ne diw sama taalibe kooku ma wax ne may taalibe kooku nag fekkee préparé lu dara kooku war nañuy bàyyi xel bu baax ci ñoom te dina jafe dina jafe ndax lu mel ni jógee fu sori ku ne xam na ne liggéey la mission la waaye du du lu nit di mënal boppam rek def ko te lii liggéey bii nga xam ne moom la seemu fii li mu ci def ci alal jële ko fële kooku ak njàngale la wante bu jàggi ni muy loo xam ne dañ koy lu lu taarix mën a bàyyi xel la ndax jóge ca Sénégal ak fa réew ma toll nga jël alal indi ko fii loolu euh, euh, lu lu lu ci kanam ay ay ay at ay téeméeri at ci kanam dana nekk histoire bu dee ndax jóge ci Afrique xaalis di ko indi fii ci Amérique ngir di ko def ci lislaam kooku tuutiwul te loolu am njàng rek la am njàngale la du loo xam ne da koy def te amul ci dara loo xam ne dana ne sama doom wala moom lépp ci turu l'islam la koy def yéen it wax dëgg yàlla li ngeen war a def yéen a koy def seen doole ak seen kàttan ak seen lépp def ngeen ko loolu moom yàlla ngeen koy defal dina leen ko fay li ci des rek mooy euh, yu dem yi dafay nekk loo xam ne lu mat di bàyyi xel ëllëg la ndax du yomb ndax ñoom lu ñu ànd jiitu ca boo ca defee rek boo ca demee rek na nga ko bëggee mën na naa am te loolu du du lu yomb euh, kon na ngeen jël seen lépp ngeen def ko ci loolu fexe ba sëñ Touba ni mu bëggoon muy diine islam mu jàppale moom diine ma ku ci dem yow mu nga koy moom nga ci jàppale tegu ko woon fenn nag fudul alxuraan ak sunna la woon la ko woon ni benn complexe lépp lu mu ci doon defit du ci xalaat ko war a def wala kee ko jàpp nañ rek moom moo ko def bu gisee alxuraan ak sunna rek foofu la ci daal di tënku mu jaar euh, kon yéen it fii ngeen nekk jóge sori ñëw nekk fii di jël seen doole di ko def ñu di leen fi fekk li muy firnde rek mooy jàpp na ne la ngeen bàyyi woon fee doy na sëkk waxtu wu nekk da ngeen ko war di yeesalaat moo war a yu mel nii kon yéen it bu leen ci tiit ci lenn wante ngeen gën a góorgóorlu ci fii barab bi ngeen nekk ngeen defi woon ay ay ngeen defi wone eh, wone aw melo bu baax ndax eh, barab la boo xam ne sori na te wóote na ak fa nu nekk wante su ngeen fi ñëwee ba noppi da ngeen a war a wone loo xam ne mooy lislaam dëgg-dëgg ndax lislaam dëgg-dëgg kenn ëpp lu leen ci mooy jikko ju rafet bañ a tooñ bañ dugg ci lowoo te dugg kenn koo gis lépp loo xam ne fekk nga ko muy lu rafet nga defaral nga defar ko jàpp na yow yaa ko war a defar euh, li ci des mooy euh, barab yi nga xam ne ni ñu ko war a doxalee ni ñu ko war a doxalee sëriñ dafa bëgg fii dafa bëgg ñu fi kër kër goo xam ne kër sëriñ Touba la këru lislaam ndax sëñ Touba mooy lislaam euh, kër googu tamit ñu ba def ci ay barab yi yu ñuy xamlee ndax fi sëñ Touba dafa amul benn loo xam ne lu ñuy làq la woon lu ñuy lu muy def la loo xam ne tegewul ci war a tege te it du ñëpp ñoo ko mën a xam ndax dafa am ñu ko méngoo ndax bu ngeen gisee ñi ñëw fii di leen wax ci diine ak di leen leeral ci seen tubaab loo xam ne mën ngeen fee toog ay at ñu jàng fa mën a àgg loolu dafa nekk liggéey boo xam ne du liggéey caaxaan te nag danaan leen bu mu mu jafee kon lépp lu ñu ci def na ngeen ko sàmm téye ko bu fi sëñ bi wutee ne li mu bëgg ñu def ab sensibiliser boo xam ne lépp loo xam ne ay document la wala ay xam-xam la wala ay lu jëm ci sëñ Tuubaa ñu di ko fi jàngale di ko fi xam di ko leeral nit ñi ndax bari na loo xam ne ay ñàkk xam rek la te ñàkk xam ñëpp mënuñoo bokk xam wante eh, dafa am ñoo xam ne boo ko ni defee rek ni nga ko bëgg def nang nam ko mën a amee te doo am benn benn benn benn benn eh, kon sëñ bi bëgg na fu baax moo ngi leen di gërëm te xam ne lépp lu ngeen fi def yàlla rek ngeen ko defal ak yonent bi ak Sëriñ te kenn du def loolu ba noppi muy muy neen ndax jamono bi mett na jamono bi naqari na bàyyi ngeen fu soriwaat te ba ngeen bàyyi fu sori ngeen fàtte ne la leen taxoon a jëg loolu la kii nga xam ne nag mooy balloo ci sëñ bi nen mi ngi koy sant bu baax ndax fii la juddoo ne fi yàggagul ci yoon waaye mënees na cee jëlee lu bari ci fi mu toll ndax léeg-léeg nga dégg mu wax wax boo xam ne wala mu def loo xam ne dina la wóor ne kii euh, mel ni koo xam ne dafa yaroo woon nga xam ne sëñ Tuubaa fu waaye nekk boo jaaree fa nga war a jaar man ngeen a ànd ànd boo loo jege jege tamit ku nekkul te la nga war a nekk mën ngeen a soreel bari ñu fa ñu soot jege lool ñoo xam ne waxtu ne ñu ngi yeewoo ca ca moom te am na lu nekk ci moom loo xam ne nekkul ci ñooñu loolu nag loolu lépp lu muy tegtale rek mooy mbirum sëñ bi mbirum sëñ bi dund mbir moo xam ne kenn mën na cee defal kenn dara lu ci def ak lu ci nit am da liggéey sa bopp te kenn bañ jàpp ne jege wala mel nga nen wala def nga fenn ba tax nga am loo ci bàyyi xel wala loo xam ne dañ la ko ci war a defal lu ci nit defu tig doo ko ci mën a am eh, kon nag li ci am solo mooy gën teew ndax bu dee doom bu fekkente ne doomi sëñ Tuubaa yi ñoo jóg bu ñu waxee waxu yàlla ñu ëpp la ca ëpp la lu ñuy jaam yàlla ëpp la lu ñuy def seen alal yow nga nekk ci wet ga te jàpp ne loolu ñoom rek la war te doo sax seetlu loolu loolu ku ko defee war ngaa xam ne wóorul te nit kii bu fekkee da nga koy roy di ko topp boo ko mënta jot fa mu jaar nga defa jaar loolu la gis xam ci kuy topp wante bu fekkente ne lu mu def rek nga def ne moom rek moo ko a def kooku du xalaat loo xam ne tamit lu la kon it day àgg rek nga taxawal nga jàdd kon nag sëñ bi ñu ngi leen di gërëm bu baax li ngeen war a def ngeen ko ngeen ngeen lépp def ko mbir yi sant na leen gërëm na leen ñoo leen di gërëm bu baax ngeen jéggal ñu nag ndax dañu dul ñoom ni ñuy bëggee nga di ko waxee day xaw a uh, doy waar waaye xëy na liñ lim waroon wax yépp duñ ko mën a wax ñun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi nee xam na itam kër gi sottal nañ ko bu soobee yàlla. <laughs> li mu ci jublu mooy fu ñuy uh, jullee jumaa dafa julli waxtu juróom ak dafa jàngale lislaam loolu rek a tax mu jóg. kon waaw waaw mu ñu tàllal mu ñaanal ñu ñu yeggale conférence bi. ñu waxoon li nga xam ne mooy kamaal ci wàll yi moom lañ tuddee kamaal nga xam ne kii boole lool moom lañ tuddee kaamil بالكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ni ñu koy waxee dañu ne sëriñ si ñeenti xaaj lañu ñu tuddee sëriñ bi ñu tuddee al majzubul mujarrad ak assaalikul mujarrad ak bi ñu tuddee al matlubu saalik ak bi ñu tuddee assaalikul majzum assaalikul mujarrad mooy sëriñ bi nga xam ne jàng na alquran jàng hadis jàng lislaam ba xam ñu fi mën a xam lépp mu xam ko amul jub ak ak farlu ak ragal yàlla bu mat sëkk engagé ci yoonu tasawuf te amagul fataha kooku mooy asaalikul mujarrad nga nekk cheikhul murabbi waaye mënul nekk a cheikhul muraqi mënul a àggale ñu kenn ci yàlla ndax àggagul ci yàlla ku ñaareel ki mooy almajzubul mujarrad almajzubul mujarrad mooy ki nga xam ne dafa juddu ànd ak disposition yépp istidaadam yépp am leeru yàlla xol bu mat sëkk bopp bu baax waaye nag leeru yàlla gi ko dugg ëpp na ko doole ba mënatu la xam leneen mënatu la xam sharia bu ko jàngee du dugg boppam du ko mën a jëfe du ko mën a wax nga xam ne day nekk lu mel ne laago ci moom spirituellement maanaam laago ruux muy koo xam ne dana ñaan bu ñaanee yàlla mu nangu nitu yàlla lay doon suñu borom dana ko xamal te secret mu mën a jëf lu baax ci nit aajam fajum waaye mënu la àgg ci àggale kenn ci yàlla ak li mu àgg àgg ci yàlla ndax mu ngi demee ne nit ki doon nelaw ñu yenu ko ndànk yeewuwul ba àggale ko ci beneen dëkk li ci yoon wi xamu ci dara kon mënu la jaarale ci yoon wi kenn mënu la joxe ay tegtal expliqué jëm kooku la ñu tuddee al majduubul ki ci tam di ki ñuy wax al majduub as-salikul majduub Saarikul Majzuum quoi. Saarikul mooy ki xam ne fi ku njëkk ki jaaroon jaar na fi jàng na xam xàmmee ragal yàlla jub góorgóorlu engagé ci yoonu tasawuf te àgg am wusuul jaar ci wusuul jaar ci fanaa jaar ci tamkiin ba àgg ci baqa kooku mooy sëriñ bi nga xam ne mën na xet li mbindeef fii mën na àggale nit ci yàlla mën na def tarbiya ak tarqiya ak yi ci tepp yépp mën na ko mooy ñetteelu sëriñ si mooy assalikul majzub ki nga xam ne nag mooy sëriñu sëriñ si mooy al majzub saalik mooy ku judduwaale matam ni ko njëkk kii ba noppi jaar ci yoon bi nga xam ne ci la alhamdulilah yëpp di jaar ba àgg kooku mooy al kaamil kaamil man laa yusfa nuuru maarifati min alwari kooku mooy mat sëkk xam ngeen ne aarifoona billaahi yi du ñu wax léeg-léeg maqaama yi dañuy wax ki gën a mat ak mat mooy matale lépp yaatuwaay boo xam ne da boole boolee xaqiqa ak sharia suñ ko seetee kon ñu gis ne waa ji wax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu wa nafanaa bi mooy al kaamil xaqiqam dafa mat sëkk ba mu àgg ci albaqaau bi sifaati ak albaqaau bi zaati mu ci sharia xam ngeen ne dañu naan yeneen day wàcc wàllu yu day yéeg waaye wàllu yu bu matee ba mat dëgg day wàcc ne yonent yonent day wàcc lu mu doon ak luñ ci jublu moo di yonent na gën a niroo nit ñi gën a niroo nit kese nit njaay gën a ja a jaxasoo nit ñi ñi gën koo mën a roy nga xam ne lu yaram wi nit tële tële na ko nga xam ne day tax nit ñi gën koo mën a roy du jëfandikoo kéemaan lu bari mooy yonent bi gën a mag yonent bi gën a mag mooy kooku ndax yëgul ci boppam ak néew doole ak ñàkk man gu tax muy dimbali koo kawtee fi yàlla waaw oh, misaaloon nañ ko démb rek xama bërki démb ci waxi imaam al-Ghazali radiyallahu anhu mu ne ñett nit fi ñoo fi yow kenn ku nekk woote na xaafisul Qur'an la wattu na alquran nga leen laaj seen i lay li ñu mën a leeral la ne ñu wattu alquran la kenn ki nela la gën a ijaasa boo xam ne ki nekk ci réew mi di jàngale alquran xam ne ku wattu mu bindal la ijaasa bi def ci cachet ak signature am mu génne moom waa ji mu génne ijaasa boobu wan la ne la diwa ma jox ijaasa bi kooku loolu kon wan naa leen ne xaafisul quran la keneen ki ci des nga ne ko yow nag mu ne la man jël la naan xaafisul quran la waaye borom wilaaya la béy bi mën naa la soppi léegi wurus daal koy soppi nga gis yépp yi naa soppi léegi jar dal koy soppi nga gis ne la laa lay prouvé ne la xaafisul quran la nga ki ci ki ci des nga ne ko yow de sa morom yépp ku ci nekk am na loo wax yow nag am na loo ma mën a wane prouvé ne wattu nga alquran mun la naan fabal kaamil bi nga téye ma tari mu jeex nga daal di téye fab kaamil bi ubbi mu tari ba alxuraan jeex mun la man loolu mooy sama preuve ñu ne ku ci gën a wóor le ana ku ci gën a woor preuve bu mu joxe ku mu digg ci tari ndax keneen ku ci nekk mën nga am sikk ci moom ki di di ijaasa mën na sàcc ijaasab jaabur mën na koo imiter ki def kaawteef gi man na def jabar ma nay seytaane mën nay leneen ki tare nag mënuloo am sikki sàkk ci moom yoon nag yonent bi gën a mat nga xam ne mooy gën a jëf néew lu mu jëfandikoo kawteef waaye ci doole ruuxam ak mën leeralam ak wane yoonu dëgg moo fexe ba ñu gëm ko te du def ay kawteef ndax kawteef yi mooy ndimmal leneen yàlla dafa laa soppale si dafa laa borosé ñu ne nag kon yonent day wàcc ki gën a wàcc gën a foor ki gën a yéeg a gën a foor waaye nag am na day wax bu fa àggee dafa war a wàcc mooy di matam dëgg wàcc gi mooy lan wàcc gi mooy <coughs> da ngay jël si mel ni nit ñi boole kook sharia bu mat sëpp buñ ci seede sëñ Tuubaa li nga xam ne kumul awliya yi dëgg ñi gën a àgg li ñu daan wax wax na ko melo melo ba noppi dellu si siwaat ci sharia mel ni imam Malik mel ne Shafii mel ne Abu Hanifa mel ne Ahmad ibnu Hanbal loolu mooy mat nga gën a mat ci mat yi leeral nag ne moom ci sunna la taxaw mu tudd jëmm yi nga xam ne ñooy gardien yi sharia nga xam ne moom dafa boole sharia ak xaqiqa waaye dafa taxaw teg tànkam ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xam ne ñoo garde sunna di ko xamle mu daal ne a'immati fi lfiqhi malikul ali ali wa shafii wal xanafi wal anbali wal wan orthodoxie ak fi mu àgg ci yàlla fépp xam bi baatin ak zahir xam biir ak bitti muy wan nit ñi li nga xam ne moom la leen war a jàngal ngir ñu respecté shariatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba xam sharia xam ku mag soog a jàng xaqiqa ba xam xaqiqa soog a soobu ci yoonu tarbiya waxoon na ne ñetti sëriñ am cheikhu taalim mooy professeur bi jàngale cheikhu tarbiya mooy sëriñ bi joxe éducation islamique bu mat sëkk nga xam ne mooy préparer nit ki ba nga xam ne léegi dem ci yàlla rek a des ak cheikhu tarqiya ki yéegi ci yàlla kooku moom ñetti fànn la kenn ku ci nekk joxe woon na sa ñetti charte cheikhu taalim sëriñ bi jàngale moom war ngeen a xam ne li nga xam ne mooy charte bu njëkk bi mooy day xam sharia bu mat sëkk maanaam xam alquran xam hadis jub am xel mu rafet ak mat itam maanu koo xam ne lu mu xamul ne la xaw ma ko bu xamee ku ko xam tekkal la ko boole kook lamiñ wu rafet woo xam ne lu mu la wax doo ci sikki sàkka doo tan li mu la wax daf lay leer nañ kooku mooy ñetti chartam bi njëkk mooy kooku aji ñaareel ji mooy cheikhu tarbiya ki war a yare yarul islam bu mat sëkk am na ñetti chart chart bu njëkk bi gannaaw bi mu xamee alquran hadis ba noppi day xam univers bi day xam alam bi xam wëlbatiku jaww yi xam xew-xew yi fa muy jóge ak fi muy jaar na muy dikki nit ñi ak nan lañ cay mucce xam biddiw yi ci asamaan taasir bi muy def maanaam influence bi muy influence nit ñi ci kaw suuf xam itam xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne maanaam yi nga xam ne ay cérémonie yëpp mu xam ni nga xam ne noonu lay faje tawati jaam ñi nga xam ne bu jaam bi accès day jàngloo ràggi xolam xam itam la koy faj xam na mu koy faje xam kem bi maanaam quantité bi muy war a jëfandikoo ak yan waxtu la koy jëfandikoo yooyu yëpp daf koy xam gannaaw loolu it mu xam interprétation ni ki ak dégg bi nga xam ne noonu la aada bi war a aada ju war a dégg sharia ba nga xam ne du juum ci benn interprétation lu ci nekk daf koy tëral fa mu war a tëdd xam itam ruuxi jaam yi ak seeni am zija ba mën a gi nit ki ci biir lëndëm lëndëmi xaqaayiq yi ak lëndëm lëndëmi sharia ba du jàdd du fakkatalu mu kooku mooy ñetti sàttam sëriñu ñetteel bi ci ni ko sëñ Tuubaa waxe ndax loolu bu mu koy misaal nit daf koo laajoon ne ko waaw man de sëñ bi dama bëgg a xam ndax boo amee sëriñ sëriñ boobu nekk ci réew yi sori déggatoo ko gisatoo ko wala mu faatu ndax da nga war a am beneen sëriñ wala da ngay sax ci moom rek des ci mu ne ko bala ngay laaj loolu dangay ngay njëkk a laaj ab sëriñ na muy demee ki mat sëriñ xamal ko nag ne ko sëriñ ñetti xeet yooyu la sëriñ bi mat sëriñ nag mooy ñetteel bi moom it am na ñetti chartam kooku charte bu njëkk bi moo di waxtu woo koy xool rek waxtu woo koy see rek sa xel dem ci yàlla ndax day sap sap yàlla xeeñ fa nu yàlla xam ne foo ko gisee rek dem ci yàlla ay waxam daf lay jox xaal ci sa biir xol di la jëlee fa nga nekkoon di yóbbu feneen fu ko gën a kawe jaxasoo jaxasoo gi ngay jaxasoo moom day jeqi ay leer yàlla ci sa biir xol sëriñ boobu xool ko rek jaamu yàlla la ndax waxtu woo teewee fi moom moom gannaaw fu mu nekk rek xolam nga ca xabra ba ko ku xolam nekk ci xadara ba mu ngi mel ne ku nekk ci xadara ba te ku nekk ci xadara ba ku jekkaaleeg moom teggin ya nga war a tegginal suñu borom boo jekki woon fi moom moom nga war a tegginoo ci moom wan la ne sëriñ boobu nga xam ne moo mat sëriñ mooy ñetteelu sëriñ si am ñetti condition yooyu gannaaw di ko xool rek ak jaamu yàlla la boo toogee fa kenn dootu bindal bàkkaar ba nga jógee fa ba am ñeent fukki guddi ñu soog lay bindal bàkkaar boo dellu suñ ci moom ñetti sëriñ yooyu nga xam ne bu mujj bi nag mooy seexu a seexul waasil kooku mooy gaaw a àggali nit ci boromam kooku mën na àggali nit ci diggante tisbaar ak takkusaan te nit ki du ko xam mën na koo jox maqaam ma gën a koy ci maqaam yi ba noppi nëbb ko ko làq ko ko ba du ci xam dara ba bu tolloo ci sukuraat la koy soog a gis sëriñ boobu mooy ki nga xam ne ci benn xefiinu bët dana ci gendi ko xel xoli taalibeem yépp la dale ca penku ba ca sowwu donte mat nañu fanweeri junni itam dana ci ko benn xol bu nekk bu ca gisee lu koy lor ak na mu koy fegoo dana ko xam ni mu waxee woon ne ñooñu nga xam ne aarif billahi yu mat ci jamono amatul ci ñoom espace amatul ci ñoom kon taalibe bi lu mu sori sori moo ki dend moom lay male taalibe bi nga xam ne itam juddoogul moo ba nga xam ne daf koo dénkoon ruwaam bi muy faatu rek te gisu ko ñoom lay yemale xam ngeen ne Cheikh euh, ci misaal ba tey ci biir euh, mbiri sëñ bi Cheikh Abdou euh, Cheikh Abdul ba suñu borom di wax alastu bi rabbikum yow ma alastu bis boobu laa jàlla woon ak samay ruuy taalibe xàmmee leen leen di leen tërbiyee di leen tërbiyee ba ñu nekk ci seen baay ba ñu nekk seen maam ba ba ñuy agsi ci ci seen baay di leen tërbiyee ba ñu nekk seen biir ndey ma di ba xamal na ma sa tur ndey ak sa tur baay xamal ma sa place ci sax na ne xutba la waaye saxuñu saxul ñu xam ne xutbul bu la si Ahmadou Bamba xutbul xawsu la woon gannaaw wa gaa yi yàlla yi nag suñu borom may na leen loo xam ne dafa raw xel xel mënu koo jàpp xel mënu koo xalaat buñ ko waxee koo xam ne xel rek lay wéyee di dugg boppam waaye nag bu sóobu woon li ñuy wax as suluuk sóobu yoonu tasawuf bala yàgg bu njëkkee maqaama jéggati maqaama dana xam lu ëpp la ko nit mën a wax ndax nit ñi liñ ci mën a wax tuuti la liñ ci mënu la wax li nga xam ne xel mënu koo jàpp bañ di ko wax ak li nga ci xam ne bu xel sax mën na koo jàpp waaye lamiñ mënu koo wax ni ma misaale wan ne ki mos suukar xam nga li suukar sax waaye mënu koo xamal kenn ku ko mosul yenn yi nga xam ne yenn axwaay yi nga xam ne noonu la demee buñ ne nag waliyu bi mag dëgg bi gën a mag day wàccaat bu demee bu yéegee ba àgg day wàccaat wàcc boobu nga xam ne mooy dellu siwaat nag di jàngale sharia ba mel ne aalim bi kese nga xam ne sëriñ bi dafa jàngale sharia ba mu sëkk jàngale xaqiqa xaqiqa xam ngeen ne bi mu tàmbalee tërbiye ci bi ko xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam feeñu na ko ba ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darf ñi aju ci yow na nga leen yare himma te bu leen yare jàng booba la samp ay daara teg ci ñeneen ñuy jàngale moom muy jàngale himma mu di leen yare himma al himmatu ci ahlu tasawuf mooy lan al himmatu mooy xol boo xam ne dafa màndi ci leer di xool xol beneen mu fatt tërëj lëndëm wër ko wet gu nekk ci misaal ni ñuy wax maanaam mu di ko jat maanaam mu di ko mocc ba am ay prof ndoll yu mu jaar mu samp ca ab tiwoom feesal ko ba mu fees sëriñ boobu nga xam ne sëriñ bi nga xam ne moo àgg ci loolu mooy sëriñ bi ma ci ñetteelu sëriñ si nga xam ne ay meloom bokk na ci ki nga xam ne moo gën a mën moo mën a yéwénal mbir yéwénal gi muy yéwénal mbir mi aju ci himma nga xam ne moo boole tarbiya ak tarqiya ci himma al ci ahlu seen wax ahlu mooy noonu nga xam ne noonu la médecin bi faje malade bi nga xam ne du ko jaarale ci am njàng du ko jaarale ci defal lii bàyyi lii nga xam ne day xol bi ci boppam lay tërbiya ak ruux gi moo loolu mooy himma gannaaw nag ahlu yi nga xam ne dañoo àgg kenn ku ci nekk dafa am façon wooy tërbiya ak façon wooy tarqiya cheikh abul abbas al mursi taalibeb cheikh abdul cheikh abul hasan chadili la woon waaye cheikh abul hasan chadili daf koy yéem ci ni mën a tarqiya mu ni mosuma gis ku mel ne abul ku mel ne abul abbasin mursi te taalibeem la sàmm boo xam ne bu bu bu bu ñendi ko day fomp ci tànkam di dox te du sol dàll mën la jaxasoo nit ñi ngir gannaawe ngir li mu arrière day ni ñëw ci moom ci suba balay jant sa mu àggale ko ci yàlla mosuma gis ku mel ne moom te moom mooy sëriñu ko bi nga xamee ne euh, limaam Junayd dafa ne ñetti charte yi mooy yi nga xam ne moo gën a wér ci tasawuf gannaaw bi nga euh, ajoo ci alquran ak hadis nga xam ne doo jéggi benn tànk boo xam ne wuti naag sunna seerante bi la loo xam ne ni da nga koo génne ci alquran wala nga génne ko ci hadis te mën caa dëppaleeg sa jëf yépp laaj na juróom-ñaari sens yooyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne xaraf alquran wu nekk am na ko da ngay pénétrer ñett yi njëkk yi ba nga xam ne maîtriser nga ko bu rafet ndax Cheikh euh, Abu euh, Abdullah ibn Abbas dafa ne aaya ji suñu borom di waxee ne allahu alladi xalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman su ma ko fii woon ngeen dagg sama baat bi ndax ay secret ci nekk yoo xam ne doomu aadama yi attanuñ ko te ku ko wax ñu defe ne da nga dootul jullit ndax rëy gi mu rëy ak man man mi ngay mën ci suñu borom Abu Hurayra radiyallahu anhu ne indil naa leen nji ñaari mbuusi xam-xam laa leen jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel mi yullil naa leen ko jàngal leen ko mi ci des bu ma ko tekki woon rek ñu dagg sama baat ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi dem àllaaxira lu dul ba nga xamee ne ba su picc sax naa leen am ci xam-xam yu dul jeex cheikhu tarbiya dëgg dëgg noonu lay génnee ci alquran ni nga xamee ne noonu lay sole nit ki xam-xam boo xam ne fi mu toog waxtu ñu ko koy jàngal moom ci boppam du koy du yëg lu dul ni ko leer di solo jëmmi sëriñam rek lay jànglool nga xam ne waxtu wuy ñaan day delloo si melo moom gisee woon jëmmi sëriñ ba bi nga xam ne moom la ngay jàngal loolu lu mu ñaan mu dal di nangu si saasi lan moo taxoon l'imam ali zeynul abidina di wax ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara daka zo jahlin fa yaftatina wa qad taqaddama fi hada abu hasanin ila alxusayni wa awsa qablahu alxasana mu ne yaa rabba jawhara ilmin law law abwaxu bihi la qila li anta mimman yacbudu alwatana wa lastaxal rijalu muslimuna dami yaraw na aqbaha maa yaatuuna wa xasanaa sama xam-xam danaa nëbb li ci gën a sell gën cee biir